loolu yonent bi aleyhi salaam waxati na dëgg waxati na dëgg sallallahu alayhi wa sallam xoolal gaa yi rek ni ñu bëgg institution la bis waaw mooy ñoom ñu ni neen ñu ni neen ñu ni neen ngay gis foo jaar góor ñi jigéen ñi mooy nuyoo asalaamaaleykum jeex na foo ñëwee góor ki biis jigéen jigéen gi biis parce que lan la tarkabunna sanana alladhina min qablakum man kaana qablakum waaw ba gars yi dañuy dem ba à certain moment ku ko dul defati yow yaay bizarre waaw parce que lan gars yi comme que dañoo tàbbi juxra dobbin ñun ñu ne ci këlëb ñu nit lu ñu def baax na noonu lañ koy topp nag moo tax loolu nag moo tax euh, dangay dem ba da ngay dem ba ràññee ab jullit bi yéeféer daanaka du mën a ne waaw xanaa mu ne la nii laa tudd wala wokk bee ci biir wolof yi nga xam ne bon diw de en tout moom lay woote woo mais amul dara lu leen di séparer ah dara dara moo taxit ku ci nar jóg léeg-léeg nga dégg ay histoire ñenn ñi naan la <laughs> dañuy jéem a woo seen xarit boo xam ne du jullit ngir mu nekk jullit mais mais lu ma fay def mais yéen on fait tout ensemble yéen lan ngeen di def lu lu particulier lu ñu deful ñu moo yéenay ànd di defandoo lépp di naanandoo bière hein di demandoo dancing di demandoo plage di defandoo yooyu yépp yow du la gis sax nga julli waaw après nan ngay xëy naan ko nekkal jullit mais à quoi ça change du changer dara kon bokk na ci li ñu ciy jàng ba léegi ci ghazwatu Hunayn ci ghazwatu Hunayn mooy gisoon nañu ne yaa Umm Sulaym participé na ci xare bi bi mu yoree paakaam boobu ba boroom këram naan ko mais Umm Sulaym looy doy sa paaka bi hein mu naan ko looy doy sa paaka bi yonent bi alayhi salaatu salaam am na ci beneen riwaay bu imaam ibn Sa'd bi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax ne ko mais Ummu Sulaym mu loo doy sa paaka bi fii ci xare bi mu ne da sax mais mais Ummu kii du Ummu Sulaym ci biir xare bi mu ne ko man a kay bi abi anta wa ummi ya rasulallah aqtulu haa'ulaa'i alladhiina yanhazimuuna anka kamaa tuqtalu alladhiina kama taqtulu alladhina yuqaatiluuna damay xare ñi nga xam ne xeex ak ñi nga xam ne ñoo daw bàyyi la fi comme yow ni ngay xare ak ñi nga xam ne ñoo xeex ak yow mooy ne moom da ci mooy participer jigéen ñi ci xare yi lool yàgg nañ koo gis gisoon nañu ay Badar ak yoo yu Uhud ak yooyu ak tamit fajaat yi ñu doon mission yañ fay def mais du ñu xeex nag waaw sauf que lii li mu yor mooy gisoo am na ci riwaay boo xam ne dane yaay Abu Talha dana ko euh, Abu Talha dane ko mais Umm Sulaym bi yonent ma saa saam noonu radiyallahu anhuma mu ne ko mais yow sa paaka bii nga yor loo koy doye mu naan ko benn yéeféer bu ma jegee ci way bokkaalekat yi baqartu bihi ba'tuhu bihi wala baqartuhu dinaa ko dinaa ko bu butti laa koy def waaw kon mooy loolu c'est pour défendre yor loo xam ne pour bu la yéeféer jegee mais du dañuy ñëw ngir xare si mais dañu fay nekk ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy xare si bokk na ci liñ ciy jànge kon ba léegi ci ghazwatu Hunayn këne te loolu imaam Ibnul Qayyim waxoon na ko fan yee mooy buur yàlla ñi nga xam ne ñoo sax nekk ci kii yi ñoom lay jàppale waaw mooy ba muy wàccee fa anzalallahu sakinatahu alal mu'minina loolu ci ñoo desoon saxoon ak yonent bi aleyhi salaatu ci ñoom la wàcce li nga xam ne mooy dal gi ca nganaay ji ci ñoom la jaare mooy ni nit ñi lu mu metti metti parce que metti woon na waaw mooy bi mu mettee yonent bi aleyhi salaatu salaam neewul metti nañ nañ bàyyi non relâché wuñu mettiwul ñu ne nañ relâché nañ quitter le champ de bataille nañ jóge le champ ki guerre bi dem suñu yoon parce que non dul mooy diine il faut metti ci la ah. vie conjugale metti ci la mu mel ni lem kese loolu amul de <laughs> yow xanaa gisoo siiraay yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy alxudwa xanaa kay bi bu doon kër goo xam ne lépp lemu neen la këram la waroon a doon xanaa këram da nekkuloon lemu neen tout le temps da doon am ay ay ay ay ay ay problème ak soxnaam yi ah, daanaka weer mu toog parke leen waaw waaw mu ngo ak xissatu bi nekk ci suuratu tahrim ñaari soxna yooyu seydna abdullah ibn abbas doon laaj te mu toog ay weer bëggu koo laaj bu bëggu koo laaj ki nga xam ne mooy seydna omar waaye doon bon Seydina ma ak kii moo tout le temps bu ko bëggee laaj du ko am daal bon kersa ki ak bon Seydina Omar ak tamit bon eh, kii bon Seydina Omar c'est pas bon ba benn jour mu koy sottil muy jàpp mu laaj ko ne ko mais ñaari jigéen ñi nekk ñi ñi alxuraan di wax suuratu tahrim ñoo ñan la mu ne ko mais Sayyidatu Aisha ak Hafsa sama doom ah ñoom ñaar lay wax ba expliquer ko lim kii mu naan ko mu naan ko bëggoon naa la ko yàgg laaj waaye lii mu ne ko lool nag bu mu la dalati waaw boo amatee dara looy laaj laaj ma boo bu ma amee xam tontu bi dinaa la tontu laaj bu loolu mu la dalati am looy laaj sa diine loo war a laaj sa diine war koo xam di retenir parce que bon eh. loolu nag ay technique la Seydina Ali gis nga ba mu ko dalee sa yonent bi sallallahu alayhi dafa yebal al Miqdaad Ah, ak Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anil jamii ngir ñu laajal ko waaw mooy loolu lépp ay tactique ay tak ay tactique la ngir mën a laaj hein kon mooy mbir yi day metti mbir yi day metti mooy metti yow xamal ne mbir yi du neex tout bu nee nag yow buy neex nga jàpp bu naqaree nga bàyyi kon loolu dara du ma sa taxaw loolu moo tax ab ànd li ñenn ñi xamul mooy ab ànd du nekk benn cours doo buy buy buy daw noonu rek mu neex noonu léeg-léeg ndox mi daw sax léeg-léeg mu jaar di mbëkk ay xeer trajectoire am di xaw a di xaw a randu mais ab ànd it noonu la da ngay gis foo xam ne ndox mi rivière bi day day jaar mu nekk waaye yoon wi jub muy dem mais nga jekk gis ay obstacle yoo xam ne mais obstacle yooyu est-ce que da leen a mbëkk taxaw non da leen di mbëkk contourner ko jàllaat doxaat yoonam yawit booy ànd ak nit te yàlla tax noonu nga war a def waaw noonu nga war a def mooy ay obstacle dina am de waaw naa ko xaar bu ma bett fekk amagul alhamdulilah bu amee it ma xam ne loolu la huwa alladhi xalaqakum huwa alladhi xar lan la waxoon xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala afa xasibtum afa xasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yaftanuun wa laqad fatanna alladina min qablikum fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna alkaadibiin suñu boroom nee na moom moo bind dee ak dund ngir nattu leen ana kan ci yéen moo gën rafet jëf waaye nee na ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañuy toog rek naan aman naa gëm nañ yàlla wa hum laa yuftanuun te kenn du leen examiner fitnaal leen xool ba xam ndax wax jooju dëggu na ci ñoom nahnu al ahbaab waay waaye nahnu al ashiqo ñun ñooy soppe yi ñun ñooy ñun ñépp ay ay daay lañu rek ñun ñun kay yàlla rek a tax ñuy ànd te problème bu ndaw bu amee ngeen def ko problème mu mel ni masiixu dajjaal moo wàcc am na gaa yoo xam ne ñoom te kat dañu naan buur yàlla kese tax ñu ànd de waaw ñun mutahabbiina fillaahi lañu dañoo soppante ci yàlla problème bu ndaw am sa diggante kenn koo xam ne nee nga na nga ne foppantoon ngir yàlla mu mel ni fitnatu masiixu dajjaal moo wàcc sa kaw waxuma ci nit ñi de mais ci sa kaw lépp yow kese buur yàlla ne afa xasiba naasu an yaqulu amanna hum la yuftanu hein an yutraku ñu bàyyi leen rek ñu naan gëm nañ te kenn du leen examiner ah il faut ñu examiner la dinañ leen examiner comme li nga xam ne noo examiné woon nañ ñi leen fi jiite woon nattu leen nattu leen dinañ leen nattu voilà euh, ba xam bu buur yàlla xam te buur yàlla soxlawul ngir xam du nattu bi du day nattu nit ki ngir door xam nit ki li ne ci moom déedéet huwa allah alimun bima fi sudur alimun bima allamul ghuyub mooy xamaa ki nga xam ne mooy nëbbu yi mais xam na yow laata ngay juddu xam na kañ ngay juddu fan ngay sosoo boo dundee ñaata ngay dund boo faatoo fan nga jëm yooyu yëpp xam na ko soxlawul nga ñëw ba fii di examiner sa mu lay examiner gi ngir xam mooy day wone waaw waaw que ñi dëggu ak ñi nga xam ne waxuñ dëgg hein ak gaa yi nga xam ne ñu dëgg ak gaa yi nga xam ne ba xam ñi wax dëgg ak ñi nga xamante ne lañuy wax wute na dëgg hein voilà kon nag mbir yoon la yeneen time ale saar saar ba mettee ba mettee moom moom de ak ña fa saxoon taxawoon newuñ metti na nañ bàyyi de xam nga ne moos waa Hawazin ak seen seen ak niñ leen xame woon ak nañ leen xame woon xam nga ne moos ñooñu bu dee ñoo la tiim ñoo la tiim di la flèche ak sànni xeej boo saxul bu baax mooy xam nga ne moo sew doo fa taxaw waaw xam nga ne moos du baax xam nga ne moos doo fa taxaw waaye ñu sax waaw ñu sax malgré metti yi ndax nag buur yàlla dafa def ne inna ma'al usri yusran waaw inna ma'al usri yusra jafe-jafe yi ca seen buu ca seen ñoom la buur yàlla taqaleek yomb yomb yi fu muy gën tare nga jàpp te bawootu buur yàlla kese tax xamal ne léegi nga ñaay li ñëw léegi yomb yomb li ñëw mais loo mënula muñ mënoo récolter résultat kon alayhi salaatu wassalaam mu sax ak ñi nga xamante ne ñoo fa sax ak ña sax foofale ah ba mu saree de dañoo taxaw waaw waaw muy ba pare delloo lépp doo résister di jaay ne mana non lépp ci yàlla allahumma laa alayhim an yadharu alayna laa lahum an yadharuna buur yàlla an jizli ma wa'adtani defal ma liñ ma waxaloon liñ ma digoon mooy ngañaay li ñii waruñoo noot mooy jamonoy metti ci laa maljaa laa maljaa wala illa ilay laa ñaan yonent mi alei saatu salaam mu mu ne mu jàngaloon seynal bara ibn Azib radiyallahu anhu ci kii booy tëdd li ngay mujjee ñaan bi ngay mujjee def waaw waaw inni aslamtu wajhi ilayk aslamtu nafsi allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja muddu dhahri ilayk raghbatan wa rahmatan minka ilayk léegi nag ki la teg li ma wax sànq allahumma ah laa maljaa walaa manjaa minallahi illaa ilayk amantu bi kitaabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt allah ah loolu ngay mujjee wax booy tëdd waaw mooy aslamtu allahumma laa malja wala manja mooy problème yi boo ci newee mucc rëcc daw buur yàlla amul lu dul ci buur yàlla ak ngay jóge demaat ci moom waaw problème yi buy ñëw daf laa war a fekk ci nga nekk ci buur yàlla subhaanahu wa taala booy daw nga daw jële ci moom jëm ci buur yàlla loolu lay muccal mais bu la fi nekkee nga naan da ngay tey saalit kese di wax rek jasan ay waay jële waay waay mooy yow muñoo moom yow muñoo moo tax bu mettee yenn yi del dëkkee tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu day day day seeral sa xol boo xalaatee lu metti rek nga nga julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu nekk benn buum waaw boo xam ne comme benn bu nooy def ci góom bi ngir maase ko ngir seral ko nga gis as-salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lu ñuy julli ci moom rawatina bés bii di bésu aljuma waaw aljuma vingt-cinq ci weeru Sha'baan waaw vingt-cinq ci weeru Sha'baan kon yonent bi alayhi sa am kon loolu la mooy booy booy résister booy kii it booy muñ ci fuloowu nattu yi mooy mënoo ci rëcc lu dul ci buur yàlla moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñaan ñaan yooyu waaw mooy du man maa maa maa man dara di résister de déedéet sax mbaax la rek buur yàlla waaw di la ñaan nag nga defal ñu li nga xam ne mooy nasrakara nga ne mais lan la ko digoon buur yàlla moo ne woon ah kataballaahu hmm? la aghlibanna ana wa rusuli waaw buur yàlla moo dogam këne man bind dogal këne moom ak ndawam yi sallal ak ndawam bi waru ak ndawam yi ñooy féete kaw waaw ñooy féete kaw ñoom ñooy féete kaw ñi nga xam ne ñoo remplir conditions yi ci ñooñu la buur yàlla jaare ngir mën a ñu terrasser ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin kon moo tax bu ñu xeeb li saar ba doon wax li tax yonent ma lay saar ba mu leen di woolu hein naadi yaa asxaaba samra yaa Abbaas ibn Abdul Muttalib naadi woowal asxaabu samra yéen borom garab gi yéen borom garab gi naa di wootal mooy bay'atu ridwan naa di woowal waxal yaa asxaaba suuratil baqara yéen ñi nga xam ne yéenay waa saaru baqara mooy kam min fi'atin qalilatin ghalabat fala ci saar boobu fi'atan kathira bi idnillah waaw mooy nga xam ne tamit lu ngeen tuuti tuuti ci li ngeen nekk ngir yàlla yow bul masa yokkat eh, waaye suñu daara ji nag dangay waaru quoi daara ji juróomi nit kese yi ñëw quoi charaatéeri sàngam bi bañ ko tàmbalee ba léegi daa mel ni dafa dàq nit ñi mais est-ce que léegi danga naan léegi nañ arrêté parce que nit ñi ñëwuñ ah non non ah non ah mukku mukku yonent bi aleyhi salaatu salaam arrêté wul woon bi leen waa Makka teg la teg dañ doon dem kër daarul arqam ibn abil arqam mu leen di jàngal aaya yàlla yi di leen yee di leen gindi malgré Quraysh chap kii bu de plan bi tegoon seen bopp yi épée de Damoclès yi te teewul yonent bi aleyhi salaatu salaam doon jàngale kon mbiri lu ci ay nombre waaw bu ngeen dee deux sax nangeen ko nekk boo ma ne boo nekkee kenn li imaam ahmad doon wax yow ñépp rahmatullah alayhi bu ñépp newoon ci loo xam ne du noonu yow rekk nga nekk ci dëgg yow yaay mbooloo mi waaw yow yaay mbooloo mi mbooloo mi nekkul rekk ay bopp yu dajaloo bari ay yaram yu dajaloo ci mba ci ci ci ci ci bërëb yarhamukallah du loolu kese mais mooy fan la dëgg ji ne kon mooy lu ngeen tuuti tuuti bu leen xeeb te bu leen yokkat bul tax ngeen délaissé ne bon affaire bi gaal foog naa finalement on tas la da la daayira quoi mën nañ ko tas parce que bon on voit que kenn ñëwatul bon ça continuer comme ça parce que dañ koy def ngir mbir yu yaatu léegi kenn ñëwul ndax ngay bàyyi wala bu dee waroo ko tas mais en tout cas bu desee yow kese it def ko sa kër. def ko sa kër nga mettre ko à la disposition de tout le monde sur le net waaw bul xam kañ la buur yàlla di di di di def ka ci war jariñoo ñu jariñoo ci ñi nga xam ne tamit ñoo ko war a gis am loo xam ne yow dañ la ci yee ne la fii kat juumoon nga ceeg lii ak lii loolu it bu ko xeeb loolu lu am solo la mooy bul xam ku la ku la ci mën a gàgganti mën naa ne fu ne waaw kon bul toog rek naa non man gaa yi bariwuñ déedéet yonent ma lay saa saam keroog ñi resté woon Hunayn bariwuñu ah boo gisee lim <laughs> boroom xam-xam yi di wax mais bariwuñ te gis nañ seen tur gis nañ ñan la pas ñépp mais tudd nañ ci ñenn ñii ne quatre-vingts ñii naan matul cent ñii naan ainsi si suite gis nga kon gaa yi bariwuñu gaa yi bariwuñu woon te pourtant. ci loolu nag la buur yàlla def te nag xamal ne ñooñu buur yàllay def ci seen xol yi sakina te ci lu ubbee gi di am kon bokk na ba léegi ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee ba léegi mooy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi gaa yi dawee dafa wax mu woote parce que moo yoroon voix haute bi waaw ndax moo yoroon voix bu portée bi moom Seydina Al mooy l'essentiel ci message bi mooy nañu ut loo xam ne lu koy divulguer gisoon nañ ci Xaybar gisoon nañ masala bi ci Seydina Abu Talha yonent mi alayhi salaatu salaam da koo woolu waaw yawma Xaybara amara rasuulullahi wa sallam Aba Talhata fanaadaa anna Allaha wa rasuulahu an luhuumil humuril ahliyya fa innahaa rijs am moo tax mu wax Abu Talha parce que Seyna Abu Talha dafa bokkoon ci ñi nga xam ne seen voix dafa kawe seen baat dafa kawe moo kooku la wax lool parce que dañ koo soxla pour koo xam ne bu waxee ci kaw ci xare bi nit ñee ngi daw ñu dégg ko mu wax Seydina Abu Talha ki Seydina euh, Al Abbas parce que voix am dafa porté woon loolu yi dañ ci jànge ci këni l'islam ut micro loolu dafa dagan waaw mooy bu kenn naan oh non micro bid'a la non non micro di def conférence te micro lool c'est bid'a parce que affaire yi yonent ma saa saam da doon toog di wax boroom xam-xam yi mustamli lañ doon ut koo xam ne dañuy nekk fële ca kaw koo xam ne en tout cas dina dégg li waa ji wax ngir jottali ñeneen ñi ci des ñi nga xam ne ñoom wax ju du leen jote mais dañ naan la mais loolu kay xikma bi xikma bi mooy la mooy xikma bi mooy sages bi mooy lan sages bi mooy lan ci loolu sagesse bi mooy mooy mais voix bi mooy message bi àgg fa mu àgg te nag yi ñuy jaar ngir jaarale message loolu day dox day day day day day day changer selon jamono yi jamono yooyu nit ki moo doon yuuxu dañ doon xool ki gën a porter baat moo tax Seydina Bilaal ba noddu amee Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ba mu ko nettalee wax ko Yonent bi alayhi salaatu mu ne ko ru'ya haqq inshaa géntu dëgg la inshaa Allah ko demal nga wax ko Seydina Bilaal mooy nga jàngal ko ko ndax moom non seulement moo la gën a kawele la gën a neexle baat mais moo la gën waaw wa anda minka sawta ndax lan l'essentiel moo doon lu jotale noddu gi ba nit ñi man cee jot bu heure bu jotee li nga xam ne moo leen di wax ne leen ah waxtu julli wi kat jot na waajal leen ndax ñu ngi waaj julli ci jàkk ji wala lool waaw mooy lool mooy mooy mooy mooy liñ ci soxla mooy voix bi mooy message bi jàll léegi bu dee damaa nekk foo xam ne micro laa war a yor ci conférence ndax mbir yi boo taxawee di wax kese ak yooyu gars yi duñ la dégg mooy da ut micro te ut micro boobaa sunna la parce que yonent ma lay saa saa utul ku ko n'importe qui Seydina Abbas la wax waxal ci kaw ngir mbir yi porté waa bi dem. moo taxit it jàkka yi ut ay mukabbiratu sawt moom lañ naan micro waaw yiy réel baat di ko gëne taw yi di ko gëne yaatal yooyu noonu sunna la ngir noddu gi mën a dem fu gën a sori. waaye nag waaye nag masala mikro yi am na waaye nag am na waaye nag parce que li xew nga gis ñenn ñi mooy bu dee micro bu ndaw la boo xam ne waa ji imaam bi da koy def ci ci yére bi lonk ko ci denn catu yére bi di wax loolu lu waaw du ko téye du ko du ko gêner du ko taxa def leneen moom day taxaw di wax loolu garaawul mais li nga xam ne nag mooy problème tam nga koy gis léeg-léeg mooy imaam yi surtout àjjuma léeg-léeg nga gis yenn imaam yoo xam ne dañuy yori micro waxuma di xutba de loolu waxuñu ko xutba moom mën naa taxaw yor micro bi téel ko boppam mais wax ju du loolu mooy buy julli ne allahu akbar def ko benn loxo ak beneen loxo bi mu téye ci mikro hein di téye di tareek micro bi téye ko xaw koo yëkkati bam bam bam bam yem ci moom ngir li muy wax mu foor après buy buy su buy rukon tee ko noo xamante ne daanaka loxo bi du ko teg sax ci ci ci beneen loxo bi du ko teg ci kii bi ci oom bi après buy jóg noonu mu xaw koo kii allahu akbar buy sëgg noonu di teg ak a teggi loolu nag day yàq julli waaw mooy la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon maa alaakum lan moo tax ma gis leen ngeen di yëkkati seen loxo yi mel ni way ne leen mooy xadiis euh, euh, euh, Seydina Abdullah ibn bi bi mu naan uskunu fi salaa dal leen ci julli waaw mooy da di dal ci julli lu ngeen di yëkkati seen loxo yi noonu uskunu fi salaa ngeen mel ni xaylin ay comme comme comme geenu kii nu mu tudd fas yi ñu ngi koy yëngale noonu ngeen di yëngal seen loxo yi noonu ah uskunu dal leen fi salaat ci julli. mooy loolu farata la ponk la ci julli mooy nit ki da ngay dal ak tuma nii na mais di def ak ak tamit am na leneen mooy mouvement yu bari ci julli loolu day yàq julli ji yenn lak lañ la permettre loo xam ne comme nga taxaw am koo xam ne dafa génn ci sàppe si parce que moom njàppam dafa toj yow jéego yi ngay def ngir rejoindre ja sàppe bi loolu dañ la koy may waaye nag jëli micro di téye ka tege kat yëkkatéye ka di loolu day yàq julli ji waaw moo tax mes ma buñ naan micro micro daa am fu micro yi yem waaw yow boo ma manee nga ut micro boo xam ne bu ndaw la booy def sa kii wala boog nga fi ñu ko samp nga samp ko foofu waaye mënoo ko téye sa loxo di kiiwa ko wax di taree ka tege ka teggee ka def nii ba say ruko sax daanaka sa tànk ci doo ci teg dara beneen bi parce que micro bi nga yor wala ni nga koy kiiwee. loolu nag loolu day yàq julli ndax jëf ju bari ci julli day yàq julli waaw moo tax micro micro micro yi daa am waaye nag daa am waaye nag dafa am waaye nag am na tamit beneen affaire boo xam ne micro yi tamit moo yow nekk sa kër comme bon walla ci jàkk ji yow nga euh, julli nekk lan julli ji bu dee par exemple cinq heures du matin la yow quatre heures nga jëw ci jàkka ji taal rajo bi jël micro bi teg ci muy jàng ay alquran ba kenn manu nelaw loolu yu du diine waaw loolu du diine ku wax nga ne ko naafiq nga alquran ngeen di bañ a déglu loolu ma ne loolu du ñuy naafiq yow yaa xamul li ngay def waaw mooy yow yaa xamul li ngay def yonent bi aleyhi salaam gaa yi doon julli sax seen wet ñu gis ñii di wax ci kaw ñii yonent bi aleyhi salaam dalee ne ngeen wax ndànk bu kenn mooy parce que dañ doon déranger wante en plus buur yàlla mi ngeen di woo du nekkul koo xam ne ku tëx la wala ku sori la moom sami'an basira la te tamit qarib ku leen jege la. yow léegi nan ngay def nit ñi jaamu yàlla yi xamoo nit ñi nga xam ne dañoo feebar ñeen ñi ñii dañoo liggéey sonn war a noppale ko nga ñëw yokk mbir mi ba mu sës mais loolu yow yaa ngi lor sa bokk jullit waaw du ne nag alxuraan ngay teg moo tax yow nañ la bàyyi ngay def lu la neex ah non ah non non non doo ñëw it fekk ñoo xam ne dañuy waxtaan ci diine nga ñëw jël say loo xam ne nee nga diine la alxuraan ak yu mel noonu yokk ko ba daanaka kiy wax kenn du ko dégg. ndax sa alxuraan ji nga naan ku wax nga naan naa féq la ñoom ñoo bëggul alxuraan dañ naan la ma yow demal nga toog waaw demal nga toog lii nga def du nii laysa hakaza mbir yi waru la demee noonu kon mooy ittixaasu mukabbiru as-sawt loolu sunna Seydina Abbaas baatama porté moo tax mu wax mu wax loo ko mu dal di wax ca kaw waaw mu daal di wax ca kaw ngir mën a jotale li nga xamante ne mooy baatam léegi nag buñ mën nañu pare foofu ci wàllu Hunayn bi léegi nag ñu ñëw ci aw Awtaas waaw ñu ñëw ci Awtaas mooy gis nga Hunayn bi mu paree gaa yi daw yonent mi sallallahu alayhi wasallam dafa ut ñu leen topp waaw loolu mooy lan mooy yéefar yi bu ñu leen jekkoo amul dinaan nañ leen bàyyi ndax ki ndax loolu mooy da leen di bàyyi ñu gën a dem defaru ji wat yonent bi aleyhi salaatu salaam dane dane am na ci xadis boo xam ne tudd ma ko tudd ma ko foog naa eh, bu ma juumul mu ngi ci musnad imaam ahmad boo xam ne rahmatullah alayhi yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen ne na ngeen leen topp gaa yi fu ñu nekk ñu daal di leen éliminer parce que ñooñu ba tamit bu ko defee arab yi kenn dootul taxawati di jéem a def l'islam dara te tamit tekki boo leen bàyyi ñu rëcc mooy gars yi dañuy gën do amaat doole gis nañ Taayif bañ demee gis nga nañu fa protéger mbir ma baray fi ay saxaaba ci noonu mooy ne boo leen jekkoo amul naan dañ leen bàyyi bon garaawul noo parce que dañuy dañuy gën di problème après moo tax xanaa xamoo xam nga sànk ñu ngi doon wax croisade yi <laughs> Seydina Salahuddin radiyallahu anhu xam nga bi mu mbir yi ba dàq gaa yi foofu am na ñoo xam ne da leen jéggal na leen dem leen mais gaay yi bañ demee dañoo formé jiwaat ngàndum armée waaw ngàndum armée loolu nag njiit bi bu xamee ne loolu la mooy gaa yi duñ leen bàyyi fu ñu daw dañ leen fay fekk waaw dañ leen fay fekk pour jeexal seenoo ay pour tamit ñeneen ñi jële ci ñi nga xamante ne mooy bu ëllëgee. dootuñ taxawati ci kanamu sharia naan du fi jàll kenn du ko fi du ma du ko wéyal mais kenn du ko appliquer waaye it gis nga ba mu tànnee Seydina Abu Amir al-Ash'ari taasul ah waaw taasul neewul may yonent mi salaam non man lan moo tax nga may tànn Hunayn gañe nañ leen ñuy dajale màng mi ñépp ne fii nga ñëw di ma tànn quoi pourquoi nga may tànn mooy waxuñ loolu mooy lan nit buñ la joxee mission ci l'islam loo xam ne ngir diine ji la ñu ne la defal lii yow waroo fee nekk naan pourquoi ñu ma koy wax pourquoi pas les autres mais xanaa man rek a fi nekk sawaay daa am bâche yoo xam ne dañu war a jëli ndax conférence bi ñuy waajal wala li ñuy waajal projet sàngam xam nañ ne yow man nga ko te am nga possibilité bi ñu wax la ko waroo toog naan noo noo non man non man loolu duma ko man luñ la wax nga ne duma ko man te doo nangoo indi lay doo nangoo indi say preuve sa li tax manoo ko du dara dul yow da koo kal ci duma ko man parce que bëggoo ko la déranger loolu nag du yëfu jullit waaw loolu du yëfu jullit yaa ayyuhal ladina amanu ah lan la waxoon innal ladina eh, mooy ci eh, fin suuratu nuur ku ma ciy dimbali waay naan ñi gëm yàlla mooy ñi nga xam ne te buñ ne eh, innamal mu'minuuna alladina amanu billahi wa rasulihi wa idha kaanu ma'ahu ala amrin jaami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu waaw voilà ñi yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoom buñ nee ci mbir moo xam ne da mbir mu fédéré la loo xam ne liggéey la boo xam ne ñépp ciy jàpp wala loo xam ne il faut ku nekk a def ci dara duñu ñëw di dem noonu bàyyi la sans ñu lañ ndigal mais waxuñu la sax nga laaj ndigal mais mooy bu même boo laajee ndigal waaye buñ la nee defal lii boo ko mënee def ko li wajhillah léegi kantaa am na lum lay déranger tuuti sa programme loolu nag il faut loolu mën na ñàkk man da ñàkk il faut nga am loo bàyyi am loo def bu ñépp defoon lool mooy est na ndox moo tax yooyu ku nekk da ngaa war a yow li nga war a wax bul poser wu bu fi nekk naan ñoom diwa nga fa non ñoom diwa nga fa xam naa dinañu ko def ñoom xam naa dinañu ko def non ñoom dinañu ko def kay ñoom diw ñu nga fa yow question bi nga war a poser mooy est-ce bu ñépp defoon ni man mbir yi dina dox est bu ñépp defoon ni man mbir yi dina dox loolu mooy sa question est-ce que bu ñépp defoon ni man mbir yi dina dox mooy bu ñépp toogoon lu ñu leen wax nga ne non man nag loolu duma ko man ko wax mais amul kenn ku mën a jëli gan yi ñépp ne duñu ko man waaw léegi ku leen di jëli waaw ku leen di jëli logistique bi ñu soxla ngir man di diffuser waxtaan yi ku nekk ne man moom duma ko man waaw kan mooy chargé wu ngir man di def affaire yi ci biir ci ci di ko partager ñépp ni mi ku ne ne duma ko man mais quand même mais quand il faut nag benn engagement boo xam ne il faut gars yi jaayante ci yenn yi rek ndax nag manuñu lépp ci kenn ku nekk naan duma ko man gese Seyna Abu Amir neewul yonent ma lay saaf saam ah man nag bon ay dem nii di toppi gars yi bon gaña nañ leen mais seetal keneen quoi non non loolu la kon léegi nag ñu gis suñu masala mi ci euh, wàllu nag liñ doon wax mooy xoolu Abu Amir radiyallahu bi nga xam ne ci la ci lañ ko faat comme niñ gisoon riwaay bi euh, euh, version imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi hein bi nga xam ne ci lay génn àddina lan la wax hein yaa ibna axi mu wax Seydina Abu Muusa al Ash'ari sama doomu frère aqri nnabiya sallallahu alayhi wa sallam assalaam wa qul lahu astaghfir mooy ne bañ ko gaañee ba nga xam ne leer na ko nuy génn àddina flèche xeej bañ ko jamoon mu ne doomu frère bi di Seydina Abu Muusa al-Ash'ari jàngalal sama nuyoo yonent ma lay sarsam mooy jottalil ma ko samay salaam alhamdulillah jottalil ma ko samay nuyoo mooy gis nga saxaaba yi nii lañ meloon même bu ñu newee ci lalu faat yonent bi alayhi salaam lañuy xalaat allah allah ñii ñu mel ku mel nii nit ku mel nii fan la la Iblis di jaar booy faatu est-ce que ci fi bi ñuy faatu lañu lañu la la mbir moomu ñëw comme sax non mooy loolu lañ dëkke woon ba ñu nee ci aafiya di am santé di am tawféex di am lépp di am bon santé di am alal ak wala ñuy ñàkk lépp seen xel doonu loon deñ seen xol doonu ñoon deñ kenn di takkook yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ku ci génn àddina waxoon nañ la ko Seydina Sa'd ibn Rabi'a keroog bi ñu ñëwee fekk ko ci toolu xare bi keroog Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam ne man lii bi sa bi Sa'd ibn Rabi'a ana ci lan la ne ba mu demee wax ju mel nii la wax iqra waaj ñëw na ko yonent bi alayhi salaatu salaam de moo doon laaj ci loo ne mu ne ko bi xayr ñu ngi ci jàmm moo lay nuyu te di xool ci lan nga ne ñu ne ñu mu ne mu ngi koy fay gën jaar rafeti fayin yàlla na julli yàllaa ki sëlmalam nekk ci moom waaw jottalil ma ko samay salaam samay nuyu samay fay te wax ko jazaaka allahu anna ma xayra ma jaza nabiyan te waxal ñu ko ne yàlla na buur yàlla fay la fay la lu gën lu mu fay ab yonent wutul ko xeetam waaw te ñu ne waa waxal sama mbokk yi waa lansaar kenn amu ci ngànt bu yonent ma lay saasaam bu ko dara laalee cofee fekk yéen am ngeen ci yéen koo xam ne am na aynun tatruf koo xam ne bët bi mu ngi yëngatu kese ci waa lansaar fekk yonent ma lay saasaam dara dal ko kooku amul ngànt ci yàlla wallahi allahu akbar gis nga leen Seyna Bilaal ibn Rabaax keroog bi muy génn àddina lan la lan la def soxnaam si naan yaa di di yuuxu waay di jo mooy yooyu rek jigéen ñi def ak ñi nga xam ne ñoom noonu lañ mel waaw ay waay ñàkk naa waay ay mel noonu mu ne ko déet déedéet ghadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba allahu akbar loolu sëy naa bilaal al-Qurashi mawlaahu mawlaa Abi Bakr doon wax radiyallahu anhuma bi muy génn àddina soxnaam si xam ne day génn àddina xam ne day génn àddina mu yuuxu ay waay man ñàkk naa mu ne ko déet bu déet ndax fa ma jëm fu neex la oh fa ma jëm a dàq fii ma ne parce que radan deme suba mooy bu may génn suba laay damay faatu suba nag bu ma faatoo suba day fekk ma faatu nalqal ahibba ci la ñuy dajeek soppe yi mooy ñan mu ne muhammadan wa sahba seydina muhammad al ahib al al al al al ah? habib al habib waaw muy seydina muhammad wa sahba ak saxaabaa yi ñoon ñooy soppe yi allahu akbar gis nga ñooy niñ doon faatoo loolu lépp nag dañ ko dañ ci dafa newoon seenu dund moo tax dafa newoon seenu dund dafa newoon seenu dund waaw Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu keroog bi muy génn àddina la doon wax ah waylii wa waylu ummi in lam yarhamni rabbi waylii wa waylu ummi in lam yarhamni rabbi waylii wa waylu ummi in lam yarhamni rabbi allahu akbar allahu akbar woonaa sama toskare sama alkade malheur à moi ibn al bu dee ne sama boroom daldi may yërëm laa yërmande yàlla la doon woo waaw loolu la mooy ku yërmande yàlla laalul torox nga waaw waaw mooy xoolal al inkisaar damm ci la génne àddina wane ne moom jaam la boo xam ne du dara yërmande yi yàlla kese fi am new fi naan ah man de qad shahida ar-rasulu lil janna yonent bi sallallahu alayhi wasallam de na ma àjjana waaw nee na alxaqu ma Omar eh <laughs> saay mbir baax na kon nee na alxaqu dëgg ma Omar day ànd ak Omar fu man Seydina Omar radiyallahu anhu déedéet déedéet waaye dafa dellu di dagaan yërmandey borom bi subhaanahu wa taala way lii woo naa sama toskare wa waylu ummi ak sama alkande yaay in lam yarham nii bu dee ne yërëmoo rabbi sama borom allahu akbar allahu akbar allah ah mooy koo ci gis koo ci gis koo ci jël noon la waaw ah koo ci jël noonu la doon def parce que dañ koo defoon avant Abu Amir Seydina Abu Amir lii bu wax du loo xam ne dafa ñëw comme ça parce que loolu lañ doon dund ñun nag bu ñu bëggee am hein xoolal non mais bi bi gën màgg moom mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam loo hmm? rafiqul a'la la doon wax loo ba ba kawe la ut plus haute assemblée non man dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in xayrun min Allah suñu boroom lan la wax képp koo xam ne tudd na ma ci mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo mu gën boobu mbooloo yépp nag bi ci gën boobu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon laaj ar-rafiq al-a'la hmm? di dénkaane ah ak dénkaane ya as-salaa as-salaa wa malakat aymaanukum as-salaa as-salaa wa malakat aymaanukum di ko wax ba dem ba déggatuñ baat bi di wàcc di wàcc di wàcc ba déggatuñ ko julli julli qurratu ayni loolu moo doon seral bëtam wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salaa defees nañu liy seral sama xol man sallallahu alayhi wasallam ci biir julli ci biir julli te biir julli lan moo fa nekk ah wala zikrullahi akbar ah, mooy doon wax naan bul deñ sa sa xel di tooy ci tudd yàlla waaye zikr bële alquran allah zikrullah alquran rabbil allahu loolu mooy seral xolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam assalaa julli loolu la doon dénkaan wa mamluukan la aaxiru mooy li mujj li nga xam ne moom la seydina muhammad al mustafa sallallahu alayhi wa sallam doon dénkaane gis nga mhm. ñun nag bu ñu bëggee am am inna xayaati wa mamaati wa mahyaaya yooyu noonu lillahi rabbil alamin yooyu il ñu travailler ko waaw moo tax tàmmal sa làmmiñ yenn yu bon yi Iblis gis nga kuy dee day profitoo parce que kii moom bés bu ko rëccee c'est fini li mu masa def yépp ngir yàqal ko nag c'est aujourd'hui qu'il va conclure arhamukallah tey lay conclure walla mu ñàkk moo tax il déploie Iblis day déployer moyens yim am yépp ngir yàqal waa ji ngir yàqal waa ji ah parce que xam na ne kii moom bu muy xoole ba waa ji rëcc ko fii mooy safara sa dina fa kii moom dafa fa kooku fa wéttali moom te waxoon na buur yàlla man dinaa ut ñoo xam ne ñoo ma fay wéttali waaw waaw la uwiyannahum ñoom ñépp lay sànk illaa ibadaka minhumul mukhlasin ba mu des sa jaam yi nga xam ne ci ñoom ñi nga xam ne dañuy sellal uniquement lépp lu ñuy def pour yow képp la moo tax ñun war nañu seetaat suñu bopp gis nga bés bu ñu fi deful muxlasiin bu ñu fexewul bokk ci muxlasiin yi al muxlisiin mbokk ñi nga xam ne ñoom dañuy sellal seen jëf yi te buur yàlla sellal leen mooy muxlas boo de toute façon mënoo nekk muxlisun lu dul nga nekk muxlas waaw waaw mooy buur yàllaa lay sellal ngir nga sellal waaw ñoo ñooy mën ñi nga sellal nga xam ne awma bunt bu ma leen jaar loolu nag mooy dara du la ko may lu dul li ñépp ama li nga xam ne kër goo dem fekkoo fa alquran alquran sunna alquran sunna alquran sunna waaw booy tàmbali jàppal ci alquran ak sunna boo newee ci saw yoon jàppal ci alquran ak sunna booy jeexal jàppal ci alquran ak sunna boo paree it jàppal ci alquran ak sunna waaw looloo la koy may gaa yi nga xam ne dañuy génn àddina di saagaak parce que loolu lañu miinaloon seen làmmiñ am ñoo xam ne gaa yi dañ naan leen wax leen laa ilaha illallah ñoom ñuy saaga waaw ñuy saaga wala ñenn ñi di leen tegali alxuraan wala ñu ne tegg leen ko waaw seen xol yi tàng ci li ñuy dégg lool parce que ñoom ay rap lañ tàmbaloon seen bopp dégluy rap ay way ay chanson ay son yooyu boo ko tàmbalee sa nopp bi waxuma la jamono ji ngay dee rek mais même sa kër wala nga dem fenn dégg fa alxuraan ak boo ko mën a supporter lan ngay xalaat jamono ji ngay faatu Iblis déployer tous les moyens yi mu am ngir yàqal la lan ngay xalaat ci loolu waaw gaa yi nga xam ne tamit fexe na tàmmal seen làmmiñ yi wax ju ñaaw waaw parce que la tat la tarkabunna sanana la ko qablakum ñun jiir voilà am na ñoo xamante ne nii waxoon naa leen ko fi benn waay boo xam ne xamoon naa ko xam naa ko mais ku dama ko gëj gis sax waaw mujj dafa mujj làjj làmmiñ wi waxu ju ñaaw jooj tubaab yi wax tamuy commencer paye waaw mooy deux daanaka daal mais mooy tikkam lu mu waxati rek lu mu wax même lu mu wax boole ko ci ma ne ko yow eh faut faire très attention yow ci sa yi ngay def war ngaa soigner ton langage quoi ni ngay waxe war nga ko seetaat parce que en plus gis nga boo fi demee Sénégal dem fa vacances wala yu mel noonu ba benn paa boo xam ne bu xaw dégg tubaab xam lool lu muy tekkee yu mel noonu te tàng nga juum ba wax ko keroog nga koy mujjee wax maanaam wax nga dëgg de waaye saa yi damaa mujj tàmm affaire yi quoi mooy tàmmal sa bopp lu bon gis nga nag boo ko tàmmee noonu booy dee noonu nga koy waxe <laughs> xaaral rek moo tax kuy tàmm na nga tàmmal sa bopp lu baax suñu boroom wax nañu ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tatma'innul qulub nañ fexe suñu xol yi si kar tur yi tur buur yàlla di tudd alquran ñaanu xadiis yi di jéem a mokkal xadiis yi di mokkal alquran di mokkal wax yu baax yi di mokkal mais laa ilaha illa kay loolu nag xanaa nag mokkal lañ nga xamante ne moom laa wax lu yonent ma lay saa saa wax man ak yonent yi ma jiitoon mooy laa ilaha illa mais loolu nag xanaa nag nit du ne man manuma di wax laa ilaha illa fexeel tàmmal sa xa sa sa wi laa ilaha illa laa ilaha illa laa ilaha illa allah allah allah allah boo ko tàmmee booy faatu lool fekk ci la ci waaw mu gën yomb daanaka doo jaar sax koy talqiinaka sa naan la waxal day fekk mu ne ci yow parce que yow laa ilaha illa day mujj nekk ci mooy day nekk ci sa biir waaw moom mooy génne boppam waaw zikrul qalbi sa xol di ko tudd sa làmmiñ di ko tudd sa cër yi dem ba lépp di ko tudd lépp di raisonner ci laa ilaha illa allah fi lañ koy bàyyi maa xàllaa topp télé yeeg football yeeg xam nga yooyu kii ànduñu waaw yooyu kii ànduñu làmb yeeg football yeeg caaxaan yeeg Jeux olympiques yeeg façon yooyu yépp yow daa nekk sa programme at mi bu jeex beneen am tennis ak Roland Garros ak lu nekk am seen xaw ma fan Australie lu ne bu jeex nga topp ci beneen waaw topp match yi bu jeex championnat yi nga topp leen ba jeex bu ñu jeexee mondial bi am nga toppati leen mais yooyu boo ci newee xam nga ne yooyu kii ànduñu waaw yow yow gii ànduñu hein kon Seydina Abu Amir gis nga lii mu wax du lu mu for voilà ba pare waxoon nañ la ko lan la ñaan waxul ne waaye demal dawal gaaw ne yonent ma lay saa saa mu ñaanal ma bañ a faatu déedéet njéggalu borom bi waaw ndax loolu rek a mën a sauver nit ëllëg waaw njéggal njéggalu borom bi kese moo fa am toogul tablewul ci ay jëfam yu baax yum def déedéet tablewul ci jëfam yu baax yum def de mais li mu doon ñaan mooy que yonent bi aleyhi salaatu salaam que yonent bi aleyhi salaam daal di koy ñaanal njéggalu borom bi subhaanahu wa moom loolu la soxla woon soxlawul woon leneen soxlawul woon leneen mooy njëggal al istighfar waaw muy njëggalu borom bi ndax kat wa man zuhsiha 'anil naari wa udxila al jannata faqad faaz képp koo xam ne soril nañ la safara sa boroom fexe na soril la safara kero bés pénc ba pare dugal la fan àjjana mais kooku faqad faaz kooku buñ naan waaju gañe kookoo gañe al fawzu waaw kooku moo gañe kooku moo gañe kon nag ah ku ñu soril safara ah dugal la aljana kookoo gañe te lool mënoo ko am lu dul istighfar mooy kiiraay gi suñu boroom di def ci sa yi nga xam ne ay rëcc rëcc laat ñaaw téef comme si existe wuñ woon waaw allahumma sitraka al-azim ah, waaye bokk na ci liñ ciy jànge Seyna Abu Amir bi muy génn àddina dafa ut koo xam ne moo ko remplacé parce que guerre lañ ne waaw moo tax mu ne Seyna Abu mu ne wastaxlafa Abu Amir ala mooy ne nit ki bu ñu ko jiitee ci yoo xam ne mu gis koo xam ne moom am na possibilité am na capacité wu taxawal liggéey bi kooku mën na koo liggéey mën na ko ne yow man nga jiite mbiri mooy mën na ko fa teg même bu dee mbokkam la ah Abu Musa al-Ash'ari yi lan la Seydina Abu Musa mais kii bàyyi te xam la frère baayam la mais moom la fa teg parce que pourquoi parce que xam na ne moom mën naa jiite nit ñi te gisoo kenn ne ah non non non ça c'est du népotisme pourquoi muy fal koo xam ne muy wutalu koo xam ne mbokkam la mais nit ki bu dee mbokkam la xam xam na ne mën na koo jiite pourquoi du ko fal loo bëgg mu fal ay inconnu loo bëgg mu fal ay inconnu comme li ko wolof yi fooge ñu naan moom dafa falu rek fal ay mbokkam mais kan nga bëgg mu fal kan kan day fal ñum xamul parce que ay mbokkam du ay mbokku deret de gars yi ay mbokkam mooy ñi nga xam ne ñoom la xam jàpp ne ñoo compétent ñoom li man te ñoom ñi koy wax de toute façon du ñu doxale noonu duñu ñu ñëw ñu jox leen jox leen gouverneur wala président ñu jël di fal ñoo xam ne ñoom ci seen bopp xamuñu waa ji maju ab majhul noo koy fale koo xam ne majhulul xaal la xamoo xaalam xamoo mbiram mooy même boo xamee ne qualifié na mais lool kese boo xamul ndax waa ji wóor na am wóorul mais man nga ko wóolu ci yoo xam ne mbiru réew mi la. léegi nag boo jëlee ñi nga xam ne wóolu nga leen te xam ne compétent nañ ginnaaw ba ñu compétent we loolu dafa am solo pas aussi ngay fal say gaay te yow yow ñoom daal di wuñuy mel ci affaire bi. mu leer na la mérité wuñ la ngeen di fal loolu tamit taxul ñuy wax ah. mooy mu compétent mais moom nga xam mais moom ngay fal léegi nag lu gaa yi wax bàyyi leen ñu wax parce que de toute façon loo manoon di def boo faloon keneen it fële la ñuy taxaw naan ba ah moom de ab inconnu lañu ñu falal waaw moom de ab inconnu lañu ñu falal indil kër mu ñëw indi koo xam ne bu problème amee nag ñu moo ko def parce que booy ut booy tànn doo ut ñi nga xam ne ñoom ngay tànn. bu problème amee ñu naan la inconnu la moo ko def yow nag waroo fi nekk di xool nit ñi kese di wax waaw nit ñi li ñuy wax am na solo di ko bàyyi xel mais ginnaaw ba nga xam ne ci nga jiital li nga xam ne mooy li la charia permettre ak li nga xam ne moom la la sant waaw waaye xoola sëy na euh, Abu Muusa radiyallahu anhu nee na ba mu génnee àddina mu dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na maa ngi fekk xoolalal ba mu tëddoon ci xeer waaw ñu teg ci laltu goo xam ne jeexitalu xeer yi xeer yu sew yeeg yooyu ci lal laltu gi ak xeer yi ñu ngi ci digg ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam lex yi ci kaw lex yi waaw akbar mooy loolu la doon dundee yonent ma lay saa gis nga ñun am na ñoo xam ne rus nañu sax ñu fekk leen ci xaal bi waaw yonent ma lay salaam ni mu simple woon te waay mooy mooy ay nekk fi di jaay ay darajaat yëfi juhaal yooyu ay jaay ne may diw ñëw dañ ko fekk fi mu tëdd mais li mu tëdd laltu goo xam ne xeer ya nga xam ne moom lañ teg ci kaw laltu gi mu ngi am ay traces waaw mu ngi def ay tras ak buum yi ñu ngi def trace buumu laltu gi xeer yi ñu ngi def trace yi ginnaaw ak lex yi ba nga gis nii mu yeewu loolu dañ ciy wan ne nit kon ñu fekk ko ci xaal boobu mu mu yeewu di wax ak nit loolu tamit lu dagan la waaw loolu it dañ ci xame ne loolu dagan na dune rek tout le temps way waa ji waaye na dem mooy xaal bi ñu ko fekke woon la mooy tamit da ngay xam ne tam affaire u guerre la mooy ci guerre lañ nekk waaw mooy nit ki li gën mooy ngay nekk ci xaal yi nga xam ne ñoo gën a kii yi gën mat ngir mën a dajeek nit ñi waaye bu dee xaal yoo xam ne ma yow yow état yoo xam ne manoo def lu dul nii parce que lii guerre lañ ne waaw Hunayn la moom ñii ñoo dem awtaas ñëw bu fekk ko noonu mooy loolu bu dee nag lool manul nekk le fekk nga yeewu ak noonu ni nga présenté woo manoo def neneen loolu tamit loolu sunna la dañuy xam ne loolu dagan la dara newu ci sinon kon yonent maa lay saab doonu ko woon def waaw ak gis nañ lii day wane tamit façon dund gi mu doon dund ah ëndaalewul ay matelas gonflable ndax existé wul woon mais tamit mooy c'était possible biñ jógee Makka gars yi utal ko yu nooy yoo xam ne mu ne nañ ma utal yu nooy comme ni ko buur yi doon defee yoo xam ne pour bu mooy buur yi gis nga fu ñuy dem fi ñuy camper fi ñuy kii yooyu ni ko gaa yi di waajale ak seen consommation ak seen lépp nga gis dund gi nga xam ne moom la yonent ma lay sax moom la tànnaloon ngir boppam moom la ko boroomam tànnaloon waaw muy dund abdan rasuula nekk jaam boo xam ne ku ñu yónni la allahu akbar allahu akbar waaw léegi <clears throat> bi mu ko naa Abu Muusa nee na ma wax ko ko mu ne mu mu laajte ndox daal di jàpp avant muy ñaan loolu yi dañ ciy jàng ne bokk na ci sunna nit ki balaa ñaan ci ci yi nga xam ne ñooy tax ñu nangu ñaan bokk na ci gaaw a nangu ñaan mooy nit ki balaa ñaan mu fekk ko mu am jàpp mu nekk ci làpp waaw xam nga ne doon nelaw mais mu yeewu man nañ ne ndax yonent ci le sa sa moom ak nelawam ak yeewam benn la moo tax ba mu nelawee jóg rek julli Sayyidatu Aisha naan ko mais mu ne ko tanaamu aynaaya walla yanaamu qalbi ne ko Sayyidatu sa xamoo ne man samay bët ñooy nelaw waaye sama xol toujours en éveil allahu akbar parce que du deñ di tax di nekk ca boroomam subhaanahu wa taala mu koy wan ay ay ay ay xam-xam yoo xamante ne nii moo tax gént yonent alayhi salaatu wassalaam wax yu la waaw ah, moo tax lu mu gént moom alayhi salaatu wassalaam kaana badul wax yi lu mu gént bu ñëwee xëy laata risaala gi di pro di di kii ñu koy officiel lu mu mës gént bu ko nettalee bu suba buy xew ca suba day mel ni fajar bu xar leer nañ bu leeree nañ ba kenn du nattable ne lii la yonent bi alei saatu salaam géntoon te moom la nettali woon allahu akbar kon le que man nañ ne jàpp ma tojoon léegi nag ngir tudd yàlla ndax am na fa war nuyu nañ ko fekk muy mu ne woon ci wanag mu ne moom waa ji li tax fayu ko mooy après mu mu mu tiim ci miir bi ne ndax bi mu may wuyu damaa newoon ci new ma woon ci taxaara voilà bëgguma tamit di tudd yàlla te nekkuma ci taxaara loolu dañuy gis ne kon xaal bi gën a mat te pourtant yonent mi alayhi salaatu salaam da doon tudd boroomam ci yépp xaal ci état yépp kon nag mooy xaal bi gën mat boo ñëwee di ñaan mooy nga jàpp mu daal di jàpp moom sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw gi rafa'a yadayhi mu yëkkati loxoom yi commencé ñaan léegi nag lii nag moo ñuy dugal ci masala bëre bi nga xam ne moom la ñu waxoon moom la ñuy traité tey incha allah mais mujjul mën a nekk euh, bii di ñëw euh, ñu daal di koy def moom nag lañ waajaloon mooy masala bi <laughs> lañ waajaloon mais bon euh, dama gis ne def niñ doon def mooy prendre histoire bi di dem par ndànk-ndànk tamit fi mu tàmbalee ba ñoom Durayd ibn Simmaak bi gaa yi génn ak yooyu ak yooyu yépp loolu lañ doon def te dem ba ci biir la doon méthode bi ñu rupture ko loolu nekkul li nga xam ne mooy li gën mooy topp li nga xam ne mooy méthode boobu daal foog naa te loolu lañ gis ne mooy li gën looloo tax euh, li nga xam ne moom lañu war a wax ci wàllu ñaan di yëkkati loxo